gi al imaamu alxafidu nnawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci xadis mille trois cent quarante-six mu ne wan abdillahi bni amr bni al-aas radi allahu anhuma an annabiyi sala allahu alayhi wasallama annahum qaal qaflatun ka ghazwa rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala bi isnaadin jayyid alqafla arrujuu' wal muraad arrujuu' min alghazwi ba'da faraagihi wa ma'naahu annahu yusaabu fi rujuu'ihi ba'da faraagihi min alghazwi kon al imaamu al haafiz an-nawawi rahimahullah ah, mu indi Euh, mu ne euh, euh, hmm? mu ne moom al imaam an-Nawawi mu ne wa an bi mille trois cent quarante-six wan Abdullah ibn Amr mu ngi jële beneen saa boo xam ne gisoon nañ xadiisam jotaay bi ñu génn moom lañ mujj woon gis laata ñuy gis bu tay bi muy Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ma mu ne ibn al-As an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam muy jële ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne nee na annahu qaal qaflatun ka ghazwa mooy dellu nit ki bu demee xare ji bay dellu si waat mook buy dem ñoo bokkum même yoon ka ghazwa daa mel ni xare waaw <laughs> waaw mu ne rawahu soloona li Abu Dawud al imam Abu Dawud al na an-Nawawi ca suuf ci sanad bi isnaadin jayyid loolu nañ ci ñëw insha allah sanad boo am ne bu baax comme li mu wax fee mu ne al-qaflatu dellu mooy ar-ruju' mooy ak dellu wal muraadu liñ ci jublu fii ci xadis mooy ar-ruju' min al-ghazwi ba'da faraaghi mooy jóge ca xare ba gannaaw ba xare ba paree waaw comme ba ñu paree Uhud di ñibbi wala Badar ñibbi boobu ñuy ñibbi dañ koy considérer ñu ngi ci xare waaw wa maanaahu moo ne maanaawam ba léegi mooy annahu kuene aji xare boobee yu saabu des koy yoole di ko fay fii ruju'ihi ci delloom ba'da faraghihi min al-ghazw bu paree ci xare bi bay ñibbi lépp yool lañ koy koy biddal allah waaw léegi laaj bu njëkk bi mooy hadith bi est-ce que al Abu Dawud kese moo ko solo la sëriñam al Ahmad indi na ko musnadu Abdullah ibn Amr radiyallahu anil jami' al imaamu Abu Daawud mooy xadis biñ génn léegi bii la ci teg xadis Seydina Abu Umaama bi ah inna siyaahata ummatil fi sabiilillah mooy kitaabul jihaad baabun fii an-nahyi an as-siyaaha après mu teg ci baabun fii fadlil qafli fi sabiilillahi ta'aala mu indi xadis bi buntu bi wax ngëneelu dellu fekk nga jóge ci toolu xare di dellu ngëneel li ci ne. mu ne hadathana Muhammad ibn al-Musaffa mu ne nettal leen suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Musaffa <laughs> ibn Bahlul gis nañ ko jamono yële al-Qurashi yu Abu Abdillah al-Himsi yu al-Hafiz rahimahullahu ta'ala qala mu ne hadathana Ali ibn Ayyash mu ne nettal leen suñu sëriñ di Ali ibn Ayyash ibn Muslim al-Alhani Abul Hasan al-Himsi al-Bakka rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Musaffa imaam al-Hafiz Hajar moom moom kii 246 la génn àddina loolu dama ko fàtte woon imaam al-Hafiz Hajar nee na saduqun lahu awham wa kaana yudallis ku dëggu la waaye am nay def defle waaye nekkoon na tamit koo xam ne da doon nëpp nëpp la kon loolu mbir la léegi mu ne kon wax mu ne haddathana Ali ibn Ayyash kanta moom dana siqatun sabt génn àddina la 219 rahmatullahi alayhi anil Layth ibn Sa'd mu jëlu ko al-Layth ko bokkatuñ ko ñuy présenté ti muy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi sëriñ waa Misra génn àddina la 175 xaritu imaamu Malik rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Haywa mu nekk ñu nette mooy Haywa di Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a al-Misri al-faqih az-zahid moom thiqatun thabtun faqihun zahid kan dootu ko présenté an ibn Shufay mu jële ci doomu Shufay moom al-Husayn ibn Shufayla ibn Mati' al-Asbahi al-Misri rahimahullah moom it borom kañ la gane àddina kañ la génn gisuma ko ah, ah wax naa la cent cinquante-huit wax na ma ko faat na nag ay wute rahimahullah kon ibn Shufay mu jële ko ci Shufay mooy doom ji di al-Husayn jële ko ci baayam di Shufay ibn Mati' di Shufay ibn Mati' Abu Usman al-Asbahi ñi ne Abu Salim ñi ne Abu Ubayd al-Asbahi al-Misri moom Imam Malik ñoo bokkoon waaso rahmatullahi alayhi léegi moom eh, eh, eh, am nañu ne cent cinq la génn àddina am nañu wax leneen wallahu ta'ala moom thiqatun la ku dëgër la arsala hadithan fa dhakara ba'dahum fi sahabati xata fa dhakarahu ba'dahum mu ne moom ku dëgër la am na xadis boo am da koo nettali saa mu tudd saxaaba ba léegi leen ñi nag daal di jum boole ko ci saxaaba yi mais loolu juumte la kon sufay kon gi nga xadis bi bu dëgër la mu ne an abdillah moom moo ko jële ci abdillah mu ne imaamu abu dawud ne huwa ibnu amr muy abdallah ibnu amr ibnu al-aas ibnu waa'il ibnu haashim ibnu su'ayd ibnu sa'd ibnu sahm ibnu husaym ibnu ka'b ibnu lu'ay ibnu ghalib al-qurashi sahmi abu muhammad rahimahullahu taala ñi abu abdurrahman ñi abu nasir génn àddina la 63 am nay wuute wax nañ bala 77 wallahu taala a'lam mu ne an nabi sallallahu qaal qaflatun ka ghazwa ak dellu ci xare moo ku xare ji woon yéena yem kon loolu lu ama am solo <laughs> lii comme li Imaam An-Nawawi wax kon ginnaaw tax taxriij bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy jihaad dafa am solo bu borom bi lépp loo xam ne non seulement lépp lu la ciy yóbbu ba nga àgg da koy considérer comme si yaa ngi ji waaye booy dellu du ne ah affaire ba jeex na jihaad ga jeex na kon nag buy dellu moo c'est pas grave ah kenn du la fay boroom bee dàq fay ñëpp waaw ñun ñun léeg-léeg saay frais de déplacement sax duñ la ko jox. waaye di taafantaloo crise bi rek di la bàyyi yenn yi nga koy toppatool sa bopp sa waay ñuy tekk ci yow ay cent euros par mois buñ ko tekkee ci ñu bari ci salarié yi mu nekk somme bu bu bu bu am important <laughs> loolu lépp ay affaire caaxaan la borom bi moom booy dem ci yoonam dalay fay la tax ngay def boo fa àggagul ndax alwasi alwasailu ta'khudhu hukma maqasidiha la lay jokkale ca mbir ya la lu baax loolee dañ koy jox àtteem naka noonu boo demee ba def loolu di delluwaat loolu day jël àtteem mooy yow dangay mel ni ko ci nekk moo tax mu ne xaflatun ka ghazwa voilà xafla dellu ka kon loolu mooy loolu am na solo du ñu wan gëneel kon yi nekk ci jihaad mooy lëkkaale ma ngoog al imaamul xaafizu nawawiyu ah rahimahullahu taala mu dugg ak ñun beneen xadiis muy xadis mille trois cent <laughs> mille trois cent quarante-sept xadis bi de <laughs> mu ne wa an as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati Tabuka talaqqahu an-nas fa laqituhu ma'a as-sibyan ala thaniyatil wada' rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiixin bi haadal lafz wa rawaahu al-buxaariyu rahimahullahu ta'aala qaala dahabnaa natalaqaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam ma'a as-sibyaani ilaa saniyatil wadaa' kon al imaam al haafiz an-nawawi mu indi bi mu ne wa an as-saa'ib ah, gisoon nañ ko hadiisam as-saa'ib ibn yaziid <laughs> ibnu ukhti namir hmm? moom <laughs> ah, moom moom moom xale la woon tout temps moom moo duggoon ci kii bi rek ba jullee àjju moo pare fekk sëy naa moo awee di ko mu julli rek après rek jóg imaam bi sëlman rek mu jóg julli ñaari rakk mu bàyyi koon kii mu woolu ko ne ko ah li ma gis sànk nga def bu ko def yeneen saa sam daf ñoo tere kon mooy as-Sa'ib ibn Yazid ni tuut tànk la woon saxaaba la boo xam ne jamono yonent a alayhi salaatu salaam tànk la déggoo mu ngi ni mu ne waa ni Sa'ib ibn Yazid mu ngi jële ci as-Sa'ib ibn Yazid rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu annahu qaala nee na lamma qadima bi nga xam ne ci la dëgmal annabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allah fan la jóge min ghazwati tabuka jóge xare ba nga xam ne mooy xare tabuk waaw bi nga xamante ne nii fa la jóge xare tabuk talaqaahu naas nit ñi yëg ne yonent bari saa saa mu ngi dëpp mu ngi ñëw sa saaliman waaw ndax waxoon nañ la xare boobu le grand César byzantin de Hirocle dafa daw deuxième mooy ñëwul <laughs> xare bu avorté la léegi bi muy ñibbisi nag nit ñi yëg ne mu ngi ñëw falaq ya nit ñi nag di ko di falaq di di ko di ko di ko di ko talaqaahu naas di ko ak accueillir di ko dabu ji nag ca buntu ba buntu Medina falaqituhu nee na man bokkoon naa ña génnoon man ak as-sa'ib ma dajeeg yonent bi alayhi salaam ma sibyaani ànd ak xale yi xale yi dañ doon daw génn buñ ne a dégg yonent mu ngi dugg si ci dëkk bi ñépp ay génn xale yi dañuy daw mu leen di ñaanal ak raay seen bopp yi di leen di leen barkeel fa laqiituhu ala ala sibyaani sibyaani ànd ak xale yi ala saniyatil wadaa ci saniyatil wadaa benn tund la boo xam ne buñ doon wayaas yi boo doon tàggatoog ay nit di leen gunge buñ mën nañ ko waxe noonu ba foofu ba Medina ci biti foofu nga doon tàggatoog ñoom voilà mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko Abu Daawuda muy al imaam Abu Daawud bi isnaadin saxiix ci kàllale bu wér bi hada lafz ci kàddu yi la ko imaam Abu Daawuda soloowe mu ne war a waawul Buxaari xadis bi imaamul Buxaari soloo na ko rahimahullah qaala foofu nag lii la Saa'ib wax as-Saa'ib ibn Yaziid radiyallahu anhu mu ne dahabnaa dem nañ natalaqaa di accueillir eh, di eh, dajejeeg di accueillir Rasuulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ma ak gone yi ilaa saniyatil wadaa fan lañ ko doon defe doon dem di fa dajeeg moom bi mu jógee Tabuk la comme ni ko bee leera mooy ci tund woowee di saniyatu nga xam ne tundub tàggatoo bi muy saniyatul wada'i imam al-Bukhari à vrai dire solo na indi ghazwatu Tabuk tudd ko tamit voilà loolu indi ko léegi comme que daaw imam Abu Dawud la njëkk wax kon nañ al imamu le premier mooy est-ce que ñoom daw al imaamu Ahmad seen sëriñ daal di woon koy njëkk a solo waaye naka noonu ñoom ñaar di imamul Bukhari imam Abu Dawud seen taalibe daal imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi imam Tirmidhi seen ta moom boo xamul ne mooy sëriñu imaamu Tirmidhi bi gën a mag dañ lay descendre kanta imam Abu Dawud sëriñam la déggoo mu naan man dégg naa Abu Dawud as-Sijizi te da koy tudd ci sunan bi moom as-Sijizi la koy woowe <laughs> mooy as-Sijistani <laughs> waxoon nañ la ko bi ah kon ñoom ñooñ ñooñu ko xam ne ñoo ko solo kanta imaamu kon Abu Dawud kitaabul jihaad babun fi talaqi waaw di wax ci ak yi ñi jihaad yi woon bu ñuy ñëw bu dee avion lañ kii dañoo war a avi ca aéroport ba gars yi am benn accueil boo xamante ne bu important lay doon voilà tatagal leen daal di leen daal di leen accueillir bu dee ay bus la ñuy jóge gaar ba ñu war a wàcc waaw ay délégation yu bari taxaw di leen xaar voilà di kontaan ci li nga xam ne moom lañ def ak yooyu loolu tamit daa am solo voilà bu dee bato tamit la ñuy jël port ba nit ñi war a taxaw nag di leen xaar ngir tatagal leen mu ne fa baabun fi yi mu ne haddathana ibnu Sarh mu ne nettali ibnu Sarh mu Abu Tahir imaam Muslim ak bari lu mu jëlee ci moom ah muy moom mooy imaam Abu Dawud nag ne Abu ibnu Sarh waaw <laughs> moom moom fii wooyo fa kii na ko mooy mooy gàttal na ko mooy Ahmad ibnu Amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh gis nga maamam joojële al-qurashi al-umawi abu tahir la siiwa al-misri rahimahullahu taala génn àddina la deux cent cinquante rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana sufyanu mu nekk ñu nettali mooy sufyan di sufyan ibn uyayna ibn abi imran maymun al-hilali mawla abu muhammad al-kufi rahimahullahu taala génn àddina la 198 rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jëlej az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zur'a ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr al-Hijazi génn àddina la 125 rahmatullahi alayhi an Sa'ib ibn Yazid mu jële ko Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Thumama ibn al-Aswad ibn Abdillah abu yazid al-kufi al ibn ukhti namir am nañu ne moom mooy ki mujjee génn àddina ci sahaaba yi radiyallahu fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salati wassalam moom nag eh, gis na yonent bi saa saam gis na baat bi génn nañ doon ko dayal moom am nañu ne ci première année hmm, eh, Euh, ci ñetteelu année bi ci ginnaaw gàddaay bi ci la euh, génn àddina ci la ci la gane àddina voilà mooy yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay euh, ci ñetteelu at bi voilà kon yonent saa salaam di génn àddina mu am ay kon nag mu ngi noonee moom ki mel ni kii al imaam Abu Bakr ibn Abi Dawud moo ne mooy ku mujjee faatu ci saxaaba yi. Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam annahu qaala lammaa qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-madiinata min ghazwati Tabuuka min ghazwati Tabuuka talaqqaahu an-naas wa laqiituhu ma'a as-sibyaani ala saniyatil ala saniyatil wadaa'i voilà moom kon nii mooy li nga xam ne noonu la ko al imaam Abu Daawud rahimahullah génne euh, solo moom nag la 91 am nañu ne am ñu ne la 80 la génn àddina wallahu la a'lam léegi kaa ñu xool imaamul Buxaari wax naa la imaamul Buxaari rahimahullah eh, xoolal indi na ko comme li imaamu Nawawi wax ne moom da ne rawaahul Buxaari bi mu ne dhahabna natalaqqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma sibyan ila thaniyatil wada boobu mu ngi ko ni kitaabul jihaad wa siyar baabu istiqbalil ghuza mu ne haddathana mu ne nettali nañu mooy buntu bi wax ne eh, daja eh, accueil bi ñuy accueillir ñi nga xam ne ñoo demoon xare ji mu ne haddathana Malik ibn Isma'il mu ne imam al-Bukhari rahimahullah mu ne nettali suñu sëriñ Malik ibn Isma'il ibn Dirham rahimahullah Abu Ghassan an-Nahdi rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahmatullahi alayhi génn na 219 qaala mu ne haddathana Ibn Uyayna gis nañ ko sànq an Zuhri mu jëlee ca Zuhri gis nañ ko sànq annahu qaala qaala as-Saa'ib ibn Yaziid mu ne as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu ne na dahabna natalaqa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma'a sibyaani ila saniyati al-wadaa' nii la ko imaamul Bukhari indi fi mais wax naa la am na foo xam ne tudd na ci Tabuk mooy hadith bi nga xam ne moo nekk ci kitaabul maghaazi la indi na ko foofu daal di leen dajale ñaari version foofu déglul al imaam al Bukhari rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad mooy al-Musnidi rahimahullah muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abd abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari al-Mu'a moom moo siiwee ci al-Musnidi rahimahullahu ta'ala Bukhara la lëkkoon comme imaamul Bukhari yu di sëriñam bu mag génn àddina la 229 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Sufyanu mu ne ñu nekk mooy Sufyan mooy ibn Uyayna min ngi sangani Zuhri mu jëlee ci sëriñam daal imam az-Zuhri Abu Bakr rahimahullahu ta'ala gis nañ ko sangani Zahabi gis nañ ko sangani radiyallahu anhu mu ne alpuru mu ne man nii noonu la ko waxe askuru man as-sa'ib maa ngi fàttale ko anni xarajtu ma sibyaani natalaqa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ila saniyati al-wadaa' maqdamahu min ghazwati Tabuuk voilà mu ne maa ngi fàttaleku man ma génn ànd ak xale yi ñu bari <laughs> yenent way saa saam ñu dem saniyatul wadaa te tundu tàggatoo woo wële waaye ni ñuy booy ñëw foofu la ñuy dajeek yow ngir daal di lay tatagal accueillir la maqdamahu fekk mu ngi dëppoon jóge min tab min ghazwati tabu xare tabu bi nga xam ne mooy xare bi mujjee xare moom alayhi salaatu wassalaam <clears throat> euh, léegi nag kon gis nga kon imaamul Buxaari kon alhamdulillah da ngay gis ne nii la indi na ko kon wax nañ kon xam nañ fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge woon ñu koy accueillir te loolu mooy sunna bu dul woon lu mi suñu lëkkaaleeg buntu mooy lool sunna la te tamit daa bokk ci ngëneelu jihaad yi kat yi buñ ñëwee ñu leen di accueillir mu bañ a nekk moom dañuy ñëw mel ni dara xewul ñeene loolu lu ñaaw la alors que bu footballeurs yi caaxaankat yi demee ba ñëw ënd seeni trophée dëkk bi yëpp fees del loolu wal iyaazu billah loolu day loolu moom mooy wane puugu waa dëkk boobee day mesurer ñoom fan la seen xol féete waaw bu dee ñi nga xam ne ñoo demoon fa ñu doon jànge am fa ay trophée waaw ay gone yoo xam ne jàng nañ ba mokkal waaw am fa lu leen ràññeewee distingué leen fa ñu ñuy ñibbisi aéroport bi ne selaw lu dul daara jam bokk ak sëriñ daara yi <laughs> ñooñ kesee génn léegi ñu ne am na benn ab jéegatu film bu jóge Inde wala am na benn footballeur boo xamante ne mu nga jóge ca Argentine wala fële ca Barcelone wala ca Nangam mu ngi ñëw Sénégal <laughs> foo sànni mbatt mu takk aéroport bi fees tel fa ba mu war a ba mu yónnee ay ndayam ak i baayam ñu ñëw fekke honneur bu rëy gi <laughs> saa yow daa mel ni daa boobu lu président ma ah déet saa <laughs> way ma foto yaa gën a xam ni mu demee nga naan la <laughs> waaw yónnee ay bàyyi ma ndayam ngir ñu ñëw fekk honneur gu rëy ji la wax nga xamante ne moom la ñu nekk waaw moom la nekk nii di ko amee fii nga xam ne mooy dëkkëru loolu day wane xam nga lan la loolooy wane ñun xol waa réew mii ci lan la jeng gi jëm waaw ñi nga xam ne alquran lañ lañ lañ moo leen teral yàllaa leen teral jaare ko ci alquran bu ñuy ñëw mu mel ni picc muy romb du benn événement lu dul ca sëriñu daara ya wala ña nga xam ne ñooñu la doon ñor kanta waa réew mi moom <laughs> terewu leen a dem ca seen tànn biir ga seen commercial yàqalu leen dara waaye bañ ne l'acteur tel mi nga xam ne te na walaas bu yées gi ñeen di xoy tous les nuits toutes les nuits ngoon bu nekk mooy agsi gaa yi nag ñépp ay yi ñuy def fees gat ci mbedd yi tar <laughs> ci yàlla ñooñu moom <laughs> jaratul atte quoi loolu moom leer na waaw xanaa nga nekk fi di dof dof lu kese waaye leer na ne ñii réew mi ala lan moo leen yitteel ak seen xol ci lan la jéngi jo <laughs> waaw gis nga yonent bay saa saa bu ma soon génn di ñëw laa fàttalekul eh, keroog bi muy dugg ci Medina ba muy gàddaay fii hmm. Seydina Anas tamit lii la doon wax de fekk boobu mu ngi am dix ans damaa njekk rek dégg ñu naan jaa Muhammad waaye yow sallallahu alayhi wa sallam foofu fees tel Medina fees gaa yëpp génn nee maa ngi génn ànd yi ñuy daw waaw dégg gaa yi naan ñépp ñu yuuxu ñuy nekk ci kaw toit yi ñii nekk fële ci kaw kaw garab yi ñii yoon yi fees del ñu naan qadima muhammad jaa muhammad allahu akbar jaa muhammad waaw loolu lañ doon wax sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Tabuk mooy bi muy gàddaay si bi mu jógee Tabuk nekk Medina ba neuf ans muy dem xare bi ñibbi si gars yi bu ñëwoon ne day ñëw noonu lañ ko doon def sëy na saa ñaar dañoo génn ñun ñëpp ñu génn <laughs> ak xale yeeg ñoon ñu ngi taw di dabu di di gàttalu ji yeneen saa salaam fekk mu ngi jóge xare tabu allah ma sibyani xarajtu ma'a ila saniyati alwada'i natalaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu la mooy lépp lu am solo ci diine gaa yi dañ a war a accueillir bu jaar yoon bu ñuy ay boroom xam-xam wala ñoo xam ne ay jàmbaar loolu mooy wane dëkk boo xam ne looloo ko ñoo xam-xama koy yitteel wala trophée bi nga xamante ne nii bu mag bi amoon ci wàllu science ci wàllu mathématique yi ah doomum réew mi diw moo ko gañee wala bokk na ci lu rëyaay muy ñibbi si waru la nekk un non événement sinon bu ko doonee alors que ci ci poy mbër sàngamay ñibbisi ndax lamb de CEDEAO bi ñu tëggoon moo ko da moo moo moo mbir ma ca Côte lañ ko doon bëree tey muy ñibbisi sa fees alors que yi na wax yi yu am solo yi ah c'est le désert de Gobi <laughs> on dirait que l'aéroport de s'est transformé en désert de Gobi sawaay loolu mooy ñun nañ dem Gobi gubu ñu tat amuñu tus waliyasu billah léegi moo kon loolu lu amam solo la di wane ne ñooñu dañ leen a war a màggal seeni mbir xam na bi ñu ñu naw a waaw fardul jihaad ndax loolu quand même ñii ñoo ñi nga xam ne ñoo pare woon joxe seen bakkan li gën a fort ci nit ngir yàlla ñooñu jar nañoo accueillir moo tax yooyu saa salam lii sunnaam la léegi bon léegi am na benn affaire boo xam ne waa saniyatul wadaa xam nga lii ci siira bi taxawoon nañ ci bi ñuy àggee fii ci xasatu Tabuk hadith sina sa'ib bi li nga xam ne waa saniyatul wadaa parce que ñenn ñi hein dañoo jàpp ne bon mooy mooy mooy rek tala'ul badru euh, parce que xam nga tala'ul badru loolu lay wax tala'ul badru alayna min saniyatil wadaa waaw waaw imaam al-Hafiz nag moom daa nettali imaam Ibn al-Qayyim loo xam ne da ciy juum ne imaam Ibn al-Qayyim pourtant imaam Ibn al-Qayyim contraire bi la wax mais loolu day xew voilà <laughs> mais euh, mooy sariyatul wadaa mais fu mu féete parce Tabuk ci nord bi la mooy ci kaw alors que Makka booy jógee Makka di dugg Medina ca suuf la mooy ca Quba ca suuf alors que bu dee Tabuk ca kaw la mais kon sariyatul wadaa ci tala al badru alayna ci gàndaay bi ñu koy dégg ne saa dugg lool la woon tala al badru te lool Quba la duggee ci suuf te fii as-Sa'id nee na yooyu saa sal ba ñuy dajeeg moom tala al badru alayna non sa saniyatul wadaa tamit lañ dajeeg moom waaw mais loolu moom saniyatul wadaa nan la mën a nekk ci nord bi nekk ci sud bi <laughs> wala daa am ñaar comme li ko ñenn ñi di waxe naan bon waala loolu daa nekk loo xamante ne nii daa amoon ñaar bu féete côté Makka ak bu féete booy dem ci kaw waaw <laughs> waaw waaye euh, bon imaam alxames nañu naan maa mais bañ c'est pas c'est pas impossible tamit même bu dee ci sud bi la féete yore saa saa di duggaat ci dëkk bi jaare foofu comme Makka buy duggaat gu mu doon génne ni mu doon wutee fi muy duggee fi muy génne mais loolu lépp taxawoon nañ ci leeraloon nañ ko dellul foofu mooy de toute façon loolu lépp daa dëgëru sana al badru alayna min saniyatil wa euh, wadaa'i loolu noonu euh, daa dëgërul ko ne yonent bi alayhi salaam gaa yi ko wax muy ñëw Medina li mu doon leer na nañ moom lañ la fàttali léegi Seydina Anas di ko nettali mu nekk Sahih Imaamul Bukhari yi ak yooy Imaam Ibn Ishaq bi nettali na ko li liñ doon wax keroog euh, euh, dafa pare mooy ay ay kanta dañuy yoroon ay dënd di dóor loolu lépp daa amul woon voilà li amoon mooy qadima Muhammad lañ doon wax jaa a Muhammad qadima rasulullah allahu akbar lii lañ doon wax mais ba tala al badru alayna min saniyatil wada'i léegi nag ñu def kob way boo xam ne gaa di ko dëwri ndënd loolu amul woon voilà loolu moom leeraloon nañ ko foofu boo ci bëggee lu leer nag euh, nga dellu foofu la ca siira bi waaw ngir te waxoon nañ ko fii sax fii nii waxoon nañ ko fi voilà ci ci ci biir Riyad bi waaw mooy bàyyi tala al badru alayna dung dung yooyu gaa di def de toute façon loolu euh, yonent saa salaam déggu ko woon <laughs> ah waaye gars yi ñooy neexal kese <laughs> loolu daa wérul sax waaw benn sëriñu imaam Ahmad de ci moom la yem léegi nag xoolal excavation bi mooy diggante kooku ak yonent bàyyi saa saam kan moo nekkali loolu kan moo nekk ci diggante bi waaw loolu moom euh, muy Abu Aïcha loolu moom nekkul loo xam ne lu dëgër la wallahu ta'ala